أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الناس أجمعين خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fayaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujja abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wal ishriin ba'da al-mi'atayn waan abi atiyata rahimahu allahu taala annahu qaal daxaltu ana wa masruqun ala aishata radiya allahu anha faqaala laha masruqun rahimahu allah rajulaani min ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kilaahumaa laa ya'luu anil xayr axaduhuma yucajjilu almagriba waliftaar walaaxaru yuaxxiru almagriba waliftaar faqaalat man yucajjilu almagriba waliftaar qaala cabdullahi radiyallahu anhu yacni ibna mascuud faqaalat radiyallahu anha hakada kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasna rawahu muslimun rahimahullahu taala qawluhu laa ya'lu ay laa yuqassiru fil xayr qaala al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maswaahum wa maskanahum amiin ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañ chapitre deux cent vingt-deux baabu fadli ta'jiil al-fitr wa maa yuftiru alayhi wa maa yaquluhu ba'da iftaarihi ñu gisoon ci xadis bu njëkk mu doon xadis mille deux cent trente-trois mu ne woon wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu an-naasu bi xayrin maa ajjalu al-fitr walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis yi walillahi alhamdu wal minna muy mu ne waa Abi Atiyata mu ngi jële ci taabi'i kii nag du saxaaba taalibe saxaaba la koo xam ne dakkantala mooy Abu Atiya dinañ ñëw ci ay mbiram léegi inshaa allahu taala turam exactement radiyallahu taala rahimahullah annahu qaal nee na daxaltu man damaa dugg ana man wa Masruq ak Masruq ibn al-Ajda' Abu Aisha radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom itam saalibe sahaaba la waaye moo gënoon a màgg Abu Atiya parce que moom muxadram la ah, mooy fekke woon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama eh, waaye jotu koo gis mu ne dama ànd ak Masruuq léegi ala Aisha ñu dugg ci sëriñam bu mag bi moom Masruuq di sayyidatu Aisha zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala laha masruq masruq ne ko waaw rajulaani man de dama amoon eh, laaj suñu yaay rajulaani ñaari góor a ngi min ashaabi muhammadin bokk ci saxaabaay saydina muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam kilahuma képp képp kenn ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom ñaar laa ya'lu anil xayr al imaamu an-Nawawi ca suuf mu ne qawla kaddu boobu euh, Masruq wax mooy laa ya'lu ay laa yuqassiru fil xayr mooy kenn ci ñoom du gàttañ lu ci wàllu yiw ñoom ñëpp dañuy gaawtu ci yiw te ci loolu lañuy ne bu lu ñu xam ne yiw la dañ ciy ne duñ ci gàttañ lu waaw képp kenn ci ñoom ñaar nag noonu lañ mel waaye nag suuf kam ñun daa am loo xam ne dañ koo seetlu ci seeni jëf bu wuute ahaduhuma kenn ki ci ñoom yu'ajjilul maghriba day gaaw a julli timis wal iftaar ak dog day teel a dog julli timis teel a julli timis wal aaxar kantaan yu ñu jaaxal mooy keneen ki te moom itam du yéexe du gàttañ lu ci yiw moom nag li muy def radiyallahu anhu yu axirul maghriba day yéexe maghrib bi mooy julli timis bi tuuti wal iftaaru ak dog bi tamit waaw lii mooy laaj bi léegi laaj bi mooy waaw mooy yaa bëgg a xam ana kan moo ci gën a dëppook li nga xam ne moom la yonent bay sa sam saxe woon liñ ne woon qaala <laughs> fa qaalat sayyidatu Aisha nag bi ko Masruq waxee lii mu ne man yu'ajjilu al-maghrib wal iftaar ana kan ci ñoom ñaar mooy ki nga xam ne day gaawe julli timis waaye day gaawe dog qaala Masruq ne ko rahimahu Allah alhamdulillah ne ko Abdullah kooku mooy Abdullah yaani kim ci jublu mooy Ibn Mas'ud muy Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fa qaalat sayyidatu Aisha wax fa booba ne hakaza naka noonu Abdallah di def de kaana nekkoon na rasulullahi dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yasna noonu la doon def Allah rawahu Muslim ki solo lool mooy al imaamu muslim abul husayn keneen ki kan la ñu ne <laughs> yeneen euh, riwaa imaam muslim bi fii la ci imaamu nawawi yam waaye bu ñëwee di def taxrij bi nii di lañ ko gis keneen ki kan la insha allahu taala kon mu ne rawaahu solo na ko muslim ngi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ko solo ñu ne la déedéet hadis bi al imaamu ahmad euh, euh, moom moo ko moom solo na ko. Eh, ci lu jiitu du sëriñu imaamu muslim eh, rahmatullahi eh, alayhima naka noon mbokku taalibeem daal imaamu Abu Dawud ak taalibeem daal imaam Abu Dawud ak imaamu Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullah ala ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah benn bërëb Euh, la indi daal ci indi ñaari version mu mooy kitaabu as-siyaam baabu fadli as-suhuur ah, ah, hadiisu laa yazaalu an-naasu bi xayrin dañ gisoon ko bii weesu moom ginnaaw hadis boobu bii ñu nekk nii la ko tegale nii ko imaamul Nawawi defe noonu la ko imaamu Muslim defe woon ci saxiix bi lu jiitu kon mu ngi ko indi ci kitaabu as-siyaam baabu fadli as rahmatullahi alay mu ne hadathana yahya ibnu yahya wa abu kurayb muhammad ibnu al-ala al-imam muslim mu ne hadathana nettali nañu yahya ibnu yahya suñu sëriñ bi yahya ibnu yahya ibnu bakr ibnu abdirrahman ibnu yahya ibnu hammad at-tamimi wal-hanzali mawlahum abu zakariya di rayhanatu nisabur rahmatullah alayhi génn àddina 226 rahmatullah alayhi moom moo Abu Kurayb ak sama beneen sëriñ bi Abu Kurayb di mu ne Muhammad ibn al-Ala noonu la tuddoon dakkantalam looy njëkkandi muy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah génn àddina la deux cent quarante-sept rahmatullahi alayhi ñoom ñaar mu ne qaala nee nañ axbarana nettali nañu Abu Muawiya di Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'diyu mawlaahum Abu Mu'aawiya ad-Dariir al-Kuufiyu génn àddina la 194 rahmatullahi alayhi an al-A'mash mu jël ko al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufiyu at-Tabristaaniyu al-asl génn àddina 61 génn àddina 145 rahmatullahi alayhi am na nag wuute am nañu ne ba 148 am nañu wax foofu rahmatullah alayhi an Umaara ibn Umayr mu jële kuñ naan Umaara ibn Umayr at-Taymi al-Kufi bokk ci Taymullah wa du Taymu Quraysh de rahimahullah al-Kufi génn àddina la cent waaye am na ay wute ci loolee rahmatullah alayhi an Abi Atiyya moo ko jële nag Abu Atiyya mi nga xam ne moom la Imaamu Nawawi wa an Abi Atiyya voilà mu doon loolu dakkantalam la al-Wadi'i al-Hamdani al-Kufi ñii ne turam Malik ibn Amir la woon ñii ne non Malik ibn Abi Amir ñii ne ibn non Malik ibn Awf ñii ne non Malik ibn Hamza ñii ne non Malik ibn Abi Hamza ñii ne non ibn Abi Hamza la ñii ne ibn Abi Jamra ñii ne non non turam mooy Amr ibn Jundub la tuddoon ñii ne ibn Abi Jundub ñii ne ibn Zubayd Euh, wala Zabid mooy bari na ay wax yoo xam ne lu ci am la moom mi al-Wadi'i al-Hamadani yu bokkoon ci taabi'i yu mag yi nekk siqa kama qaala borom Taqrib at-Tahdhib génn àddina vers les années soixante-dix rahmatullahi alayhi moom mi di nga xamante ne mooy Abu Atiya Malik ibn Amir al-Wadi'i loolu moo gën si siiw mooy wax nañ la li nga xam ne moo ci wute ci ay turam qaala mu ne daxaltu ana wa Masruq rahmatullah alayhima ala aishata radiyallahu anha fa qulna bii dane fa qulna ñu ne xam nga fee ndax imam muslim wax nañ le ñaari riwaaya la ci hmm? beneen bi nag ñu bi ñu nekk mooy bi mu ci teg après bi mu ne fa qaala laha masruqun rajulaani léegi nañ continuer fii nekk fa qulna nee na ñu ne ko yaa ummal mu'miniin waaye yow ndawal yow yaayum jooy ngëm yàlla yi rajulaani ndax borom bee leen ko tudde waaw an nabiyyu awlaa min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum suñu borom moo wax ca suuratul ahzab ne ki nga xamante ne de mooy yonent bi alayhi salaam moo gën a yey ci way ngëm yàlla yi seen bopp te ay soxnaam ñooy seeni ndey moo tax loolu la ñu ne ko yaa ummal mu'miniin waa yow ndeyu joo julli julli ñi waay rajulaani min ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa ahaduhuma yu'ajjilu al-iftaar bi la commencé kenn ci ñoom daal yu'ajjilu day gaawi al iftar li nga xam ne mooy dog moom day teer dog ah waaw wa yu'ajjilu as-salat ba pare day gaawee li nga xam ne mooy julli julli jooju nag mooy julli timis waaw léegi ah, <laughs> wal axar kanta keneen ci yu'akhirul iftar day yéexe li nga xam ne mooy dog wa yu'akhirul iftar day yéexe dog wa yu'akhiru as-salat waaye day yéexe li nga xamante ne mooy julli voilà léegi nag euh, qaalat sayyidatu Aisha nee mu ne waaw mu laaj leen waaw dañoo laaj léegi moom muy laaj ngir leerlu laata muy mën a tontu loolu daa bokk tamit ci tegginu laaj aji ki ñuy laaj bu dee laaj biñ ko laaj soxla na moom mu gën a leerlu laajaat ñi nga xam ne ñoo ko laaj laaj bi loolu lu ràññeeku la te moom la suñu yaay Aishatu radiyallahu ta'ala anha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahaa wa maskanahaa daal di def fii mun laaj leen ne leen nag eh, eh, eh, ayyuhumaa alladhii yu'ajjilu al-iftaar wa yu'ajjilu as-salaa waa kan mooy kii gaawu xëdd ak gaawu dogu ba ak gaawu julli qulnaa Abdullah ya'ni ibn Mas'uud qaala kadhaalika kaana yasna'u rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam zaada Abuu Kurayb imaam Muslim mu ne Eh, Abu bu yokk na wal aaxar ak keneen keneen kooku ne ne Abu Kurayb ci riwaayam xam nga daan na la Yahya ibn Yahya ak Abu Kurayb moo ko indi kon da xam ne kon riwaay yii nii mu indi kan la Yahya ibn Yahya mu ne Abu Kurayb kantaam nu ko solo da wal aaxar keneen ki mooy Abu Muusa di Seydina wa Mawlana Abu Muusa al-Ash'ari riwaay bi ko imaam Muslim indi woon leer waaye bi ci tegul indi boobu moom dana rek. kenn ki ma Abdallah la wax waaye bi mu ko waxee mu nekk ka hakada kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasna kon hadith baa ngi nii suñu lëkkaale ma bunt bi mooy di wax fadlu ngëneelu gaawee dogu ak lan la ñuy dogee côté boobu lañ nekk ba léegi wàllu bu njëkk bi ci ni mu tudde bunt bi baabu fadli taajilil fitri ci hadith bi ñu génn moom lañ ne woon bii tamit moom lay wax mooy kon lëkkaaleem mooy dafa am ñaari nit ñaari saxaaba yu mag ku ci nekk mat sëkk yonent bari saa saam def ci moom li muy def ci moom muy ki ci njëkk di Abdallah ibn Mas'ud ibn Umm Abd waaw radiyallahu anhuma mi nga xamante ne bokk ci njëkk dugg ci l'islam radiyallahu anhu doon sàmmal Uqba ibn Abi Mu'ayt kàccoor bu mag bi ba mu ne Quraysh laata muy dugg ci l'islam Euh, moom la doon sàmmal ay gàttam waaw ba benn bés mbir yi tar lool ci yonent bi alayhi salaatu mu génn ànd ak Seydina Abu Bakar bu gaa gàddaay woon nag di doxantu euh, ci li nga xam ne mooy biti Makka après fa lañ fa lañ ko gis muy sàmm waaw ba yonent bi alayhi salaatu ne ko ah ñu laaj ko ndax man dañoo rattal mu ne ah man de wala yimun mu ne man damaa nekk koo xam ne dañ maa wóolu de inni mu'taman waaw mooy sama gàtt yi du maa ciy def lu ma neex ah, sama sang bi nga xam ne sama patron bi ma sàmmuloo euh, moom de euh, waaw <laughs> waaw ba mu waxoon ñaan yeneen way saa saa mu jàngal ko ci li mu dégg mu koy wax alxuraan mu jàngal ko waaw mu jële ci moom alxuraan daal dugg ci l'islam ibnu ibnu ibnu abdin radiyallahu anhu nekk ñi gën a màgg saxaaba yi gën a xam alxuraan bokk ci ñi nga xamante ne nii seeni jaloore màgg na yàgg nañ ko fee gis mooy kenn ki ci def Seydina Abu Musa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu moom moom li ñu gis ay xadiisam boobu waaw al imaam Abu Musa jóge woon ci Ash'ari yu waa mbokki Yaman jotoon a jaar nga xam ne mooy Éthiopie jóge fa ak ñoom Seydina Jaafar ñoom Sayyidatu Ummu Salama ñoom as-sayyidatu ñi nga xamante ne mooy Habiba ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon ñoom eh, daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ama Xaybar moom boobu la ak si moom Seydina Abu Musa al-Ash'ari ànd ak mbokku Ash'ari yu mu nekk ku màgg ne woon koo xamante ne gisoon nañ fi ay xadiisam bi nga xam ne ci lay jàngal Qur'an yonent bi alayhi salaatu wa salaam romb ànd ak Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñu taxaw di déglu ci guddi gi ci jàkka bi alayhi salaatu wa salaam ne laqad unfiyat aba mu abu Musa laqad unfiya abu Musa mizmaran min mazamiri ali Daoud ne joxes nees ki nga xam ne mooy abu Musa mii di jàng alqur'an ju neex ji ci jàkk ji di naafila waaw baat bu neex ci baatu Seydina Daoud ya ak waa këram. allahu akbar mu ne ko yeneen tubaab saa saa bokk yeneen saa salaam benn mu ne ko romb naa la ngay julli waaye yow sa baat bi <laughs> mu a ko bu ma xamoon ne yaa ngi may déglu yow yeneen saa salaam doon naa ko gën a neexal allahu akbar mooy ñaari royukaay yu mat sëkk waaye nag sauf que seen jëf la seen jëf ci masala bii moom dañ cee wuti waaw te loolu moom il suffit nga seetlu leen rek xam ne wuti nag kii bu dog jotee day gaaw a dog ba pare gaaw julli muya ah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu keneen ki day yéex a dog day yéex a julli timis sayyidatu Aisha laaj ana kan mooy gaaw a dog tey gaaw a julli timis ñu ne ko Abdallah mu ne naka noonu muy def noonu la dawal yàlla li noonu def loolu mooy sunna voilà <laughs> eh, nga ne ma ah waaw ah, kon ibn kii nag Abu Musa mu def mu ngi ko teg ñu ne la lool <laughs> yenn boroom xam-xam dañ naan ana axada bir ruxsa waaw que ne mooy euh, que ne euh, c'est nit ki man naa yéexal waaye lool waxoon nañ la xadiis bi nga xam ne moom lañu génn euh, day remettre en cause lool la yazaalu naasu bi xayr ma ajjalul fitra wa axaru sahur mooy ñun ajjalul fitra mais wax nañ la ñëwee ci wa ajja wa axaru sahur wala suhur ne nit ñi duñu deñ di nekk ci yiw lu dul ñu gaawe fekk ñu ngi gaawee dog waaw moo tax ñu ne la woon na imaamu Shaafi'i doon wax ci al umm te taalibi doon ko waxaat ci al-Fath loolu wax la ju jar a seetaat te ne nekkul ne yéexal bi euh, du lu ñu sikk ci luñ joyal loolu dañ naan ah loolu bu dee ngant yi la waxoon moo tax ay ngant kooku moom garaawul waaye nag koo xam ne kon ci xelam da ciy dem yeneen tubaab yi saa ndog jot mu yéexal kooku moom newul ci sunna voilà waaw te abdallah te lii nii bokk na ci li nga xam ne la ñuy xamee ñu gën a màgg ci saxaaba yi abdallah ibn Mas'ud moo gënoon a takk ak yonent bi sallallahu alayhi wa mooy doon saaxibul wisaadayni ah, moo doon eh, a nalayni wal wisaada moo doon saaxibun na'layni yonent bi saa saa fu masa toog suñu may dàllam abdallah ibn Mas'ud da koy jël bokk ko waaw <laughs> di xaar bu jógee mu tegal ko ko. ak njegenaay yenente way saa saa moo ko doon yor takkook moom lool ba ñoom Seydina Abu Muusa mi moom nee na bi ñuy door a ñëw Medina wax nañ la ci juróom-ñaareelu at mi ama Xaybar yonent bari saa saa bi ubbee Xaybar ñoom ci lañu si moom daa jàppoon ak mbokkam yi daa am ñoom dañu ci ñenn ci ñoom dañu jàppoon ne Ibn Mas'ud en fait ci famille yonent bari saa saa la bokk tellement mooy li mu doon bari ay tànk kër yonent bari saa saa foo demee fekk ko te mooy kenn saxaab bi nga xam ne leen saa salaam nee woon na ko yëkkatil na ko rido bi mooy soxlawul laaj digal waaw nee woon na ko yëkkatil naa la ko fekk waxuma la nga bako te ma suñoo jëli fenn mu ne lool bako waaw waaye nag lool teewuloon mu doon te sàmmoonte tegginu booy dugg comme ni nga xam ne noonu la ko suuratu nuur gisoon nañ ko tafsir allégé te gisoon nañ ko fii itam aadaabu at-ta'dib di yëglu ak yu loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna teewul woon doon yëglu kon loolu tamit da ciy wane ngëneelu Ibn Mas'ud ak sa ak taqoo gi nga xam ne moom la taqoo radiyallahu anhu an jàngaleen yonent bi alayhi salatu wassalam ba la nga xam ne moo doon hadiyuhu alayhi salatu wassalam ci ta'jilul fitri gaawe li nga xam ne mooy dogu ak gaawe julli noonee la doon def ba keneen koo xam ne témoin oculaire di sayyidatu Aisha radiyallahu anha bañ ko laajee loolu mooy dafa ñëw ne kii ana kuy def lii ñu ne ko diw mu ne li mu def loolu la yeneen bari saa saa doon def kon loolu ñu xam ne ci ne loolu ngëneel gi ci nekk waaw mooy ngëneel doy na ngëneel weesu julli ci occasion bu mën a teewe mu def ca la nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam bam newee ci occasion bi def ko kooku amul kenn ku yàlla bind ku ko gën jëf amut lu dul ko def ni moom waaw sinon kenn gënu ko jëf yow bu dee ne borom bi xéewale na la occasion bu taxaw la nga jëf mooy la ci yonent bi alayhi salaatu salaam doon jëf te nga xam ko tar ko tax amul nit ku def lu gën li nga def amul ça n'existe léegi nag santal sant bu la neex na keneen sant sant bu ko neex moom itam bu deful ni yow li nga def te moom muy même occasion bu présenté wu chacun ci yéen ñaar ci kanamam comme ni mu présenté wu sa bos yow nga dëppoo ci li yonent way sa sam defoon yow yaa ko gën jëf ak comme mu man di doon nag lu bu wilaayaam sax sax sax yow xamalul nag genn xaytu wilaaya benn occasion taxaw ci seen kanam yéen ñaar en même temps yow nga doxale lu yonent may sasam doxale woon moom mu doxale lu wuteeg loolu yow yaa ko gën jëf waaw neewuñ na nag yaa ko gën ci lu ñu doyal parce que loolu daa yeneeni yeneen i waaye ma ne boobu ak jamono jooju yaa ko gën liñ def waaw c'est ça nit ñi fi ñuy gënee xeet wu ne waxoon nañ la ko waxati la ko yow yawmal qiyaam li yàlla yi seet mooy ana kan moo ci gidee niroog yonent ba ma leen yóbbu ndax mooy seen modèle waaw ci lépp nag <laughs> kon Ibn Mas'ud gis nga fadlu ibn Abd ibn ibn Umm Abd radiyallahu ta'ala anhu yaayam sahaaba la eh, di eh, yal na borom bi gërëm leen ak ngëneelam ak ni mu takkoo woon ak sunna waaw di wane loolu tamit taalibe bi nay war a def loolu waaw ibnu abu musa nag man nga ne moom amoon na waroon na man am ngànt ci lu tax mu doon def lool amaana mooy li nga xam ne moo dikkal sayyidina ibnu mas'ud ci xam-xam ba mu xame ko noonu di ko def moom dikkalu ko woon wala mu jàppoon ne comme que li nga xam ne mooy euh, teel a ndogu du farata waaye gëneel yi ci ne mais moom mu jàpp ne amaana euh, yéexe moo gën loolu muy ijtihaadam gu mu def waaye euh, manuñu ne gisoon na xamoon na bu baax li yonent bay saasaan dëkke woon saxe woon ko mu bàyyi ko fi di ko jënd leneen loolu du lu ñu mën a xalaat di ko yaakaar ci saxaaba radiyallahu waaye nag ñàkkul ne gisoon na yonent saa salaam masa doxale comme moom ni mu doxale comme que kële moo ko gënoon dugganteeg yonent bay saasaan moom mu jàpp ca mu gis loolu lu ne lu jomm mu gis benn bés mu dëppoog yonent saa doon wane adamul mooy bayaanul jawaaz te ne loolu léeg-léeg te cay condition loolu dina mën a nekk yéexe xëdd noo dogu ak euh, yéexe maghrib bi loolu ci loo xam ne daa am lu ko waral mais mënu la nekk loo xam ne systématiquement loolu la nit ki conscience yoo pare di ko def noonu ñu naan dara newu ci déedéet amaana moom mu tom léeg loolu moom euh, ki nga xam ne Abu Muusa léegi nag mu jàpp ci loolu tax saxaaba yi da ngay xam ne radiyallahu anhu ku nekk la nga gisoon te ci jëf man di la nga ci gisoon yeneen saa salaam jëf kenn du la ko bàyyiloo waaw waaw xanaa keneen indil la loo xamante ne day wan ne la nga gisoon loolu dañ koo folli ci lu leer te ni def na leneen waaw tey sinon moom la nga jàppoon gis ko say bët walla ko nga gis rasulullah modèle bi defe noonu sallallahu alayhi wa sallam yow moom loolu doo ko ba loolu nag lañ mën a wax ci xaqu ibnu Mas'ud li ci boroom xam-xam yi wax boroom awnul ma'bud ak yeneen yëpp lii lañ gis ne mooy li nga xam ne mooy li gina euh, insha allah gina euh, dëppoo ci wax yi wallahu taala aalam léegi mu am yeneen njàngat ci bunt bii mooy dañ ciy jànge li nga xamante ne nii mooy rafet teggin ci wàllu laaj gis na Abu Atiya ak Masruq biñ ñëwee ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha eh, ñëwuñ naan eh, Abdallah ibn Mas'ud lii lay def Abu Musa al-Ash'ari lii lay def ku nekk ci ñoom ñaar ci dëgg waay yenn laaju façon fumiste yooyu nga xam ne yenn taalibe yi nga xam ne dañoo ñàkk a xam ak ñeen ñi nga xam ne ay lam daal ñooñ ma ñooñu sax lañ mën a gën a comprendre mais nekk taalibe di laaj laaj yoo xam ne day mel ni laaju ëffal yaaju ginaar euh, euh, combat de coq nga bëgg waaw ponkal la ponkal la ñoom ñaar ñoo bokk te ñoom ñoo nekkoon kuufa affaire bi loolu la ñoom ñaar ñoo nekkoon kuufa ci jamonoy xilaafa Seydina Omar ibn al-Khattab ñoom la fa Seydina Omar radiyallahu anhu daal di yéen Ibn Mas'ud ak Ibn ak ak Abdallah Ibn Qays di Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma ñu nekk ci même bi loolu am. yow boo ñëwee di laaj keneen koo xam ne xam nga ne moom itam sëriñ la boroom xam-xam la te yaakaar nga ci moom loo xam ne dina la mën a leeral ku nekk jëfam fan la ko teg boo ñëwee jarul tudd tur loolu dañ ciy xam ne mooy laaj lii diw di def ak diw soxla woo naan diw tudd tur luy lay def loolu lu ci sariya wax déedéet loolu du ay teggin ci laaj. li am solo mooy du tur yi yi nga xam ne ñoo affiché wu déedéet li am solo mooy ñu xam àtteem jëf sàngam lan mooy àtteem lu ci dëppook lu yore tibari saa saam doon def ak lu ci sore lim doon def bu ñu ko xamee doy waaw tur yi bariwul solo du ñooy lépp solo waaw bu doon loolu alquran fees ak ay tur yi fiir waaw alors que alquran li muy bari bari bari bari Quraysh bam daj yéefir benn yéefir la fa tudd waaw yéen ñi yéeféer muy Abu Lahab tabbat yadaa abi lahab abi lahabin wa tabb wal iyaadu billah waaye jullit ñi saxaaba yi li ñuy baax baax benn saxaaba la ci wax falamma qada zaydun waaw minha wataran zawwajnaakaha muy sayyidina zayd ibn haarisa ibn sharaahil radiyallahu anhum moom kese la boroom bi tudd ci alquraan yéeféer yi jullit ñi kenn yéeféeru quraysh yi kenn jeex na waaw te pourtant ñaata saxaabaa fi awee Seydina Ali ibn Abi Talib turam amul ci alquran ay na seen sang Abu Bakr turam amul ci alquran Omar amul Usman amul Zayd ibn Zayd ibn Haarisa amul déedéet non waaw Zayd ibn Haarisa am na Zayd ibn Saabit laa bëgg a wax waaw bi ñu seen keroog bi Seydina dafa xëdd Yonent bi alayhi salaam mu ko doon laaj kam kaana baynal adaan wa suxur loolu daa daan ne woon diggante xëdd gi ak ak bi ñuy bi ñuy taxawal julli di iqam du Zayd boobu de waaw kii Zayd ibn Haarisa la baayu Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anil jamii voilà moom képp liñ fi tudd waaw Sayyidatu Aysa kenn tudd ko Sayyidatu Xadiija kenn tudd ko Sayyidatu Faatima al-Batuul az-Zahraa Sayyidatu nisaa'il aalamiin radiyallahu anhaa kenn tudd ko waaw kon loolu du. mooy li am solo mooy du rek di tudd ay tur moo tax fii ñoom ñu mat ñi nga xam ne ñooy taalibi saxaaba yi dëgg ñu leen yare biñ ñëwee di laaj Sayyidatu Aisha neewuñu lii waaye bañu ne ba bam bañ ko laajee nag ne ko kan moo ñoom ñaar kan moo di def lii bu boobaa bu la sëriñ bi nag ab question hein bu boobaa laaj la kan moo def nangam bu boobaa yow taalibi bi mën nga ko leeral ci kaw noonu mais sinon bu dee ne laaju la jarul systématiquement tout le temps ngay tudd tur voilà voilà suñu sëriñ la sëriñ <laughs> hafidahullah wa ra'ahu wa ayyada bar ki yàlla laa wax a <laughs> cheikh al muhammad <laughs> cheikh muhammad ki amin non cheikh muhammadul mukhtar voilà muhammadul mukhtar ash-shamqiti rahmatullahi alayhi wa hafidahu wa ra'aahu mu ngi as-Saoudia boroom xam-xam bu garaaw a garaaw garaaw <laughs> non mais c'est incroyable euh, boroom shara yi nga xam ne lay def ci Jidda ay Medina ay nangam bokk na ci euh, ulama yu Arabie saoudite yi seen kii bokk na ci kii bi masha allah wallahi jarinoo nañ ci moom lu bari ci cours yi mu doon def en direct ak yi nga xam ne après dañ koo dégluwaat ak yu mel noonu yi ñu rëccoon ak yooyu ba léegi muy jàngale masha allah masha allah waaw doon wax yu mel noonu <laughs> déggoon ko benn cours <laughs> eh, am koo xam ne da doon laaj ci taalibe yi tudd tur affaire bi naqari ko lool waaw wane ne jaaduwul te boobu mooy yoon mooy bu ñu nee ci parce que terrain xam-xam nekkul terrain wu folklore ak tamit affaire yu mel noon quoi comme ni ngay gis ñi nga xam ne ay lambda lañ ñam bu dee ne domaine bañ nekk kilifa lañ fa ci wàllu àddina wala xam-xam yi nga xam ne ñoo yeneen xam-xam yi kilifa lañ fa nga ñëw ñu invité la seen plateau ñu naan la waaye rusaay yi da ngeen mën a gaaruwaale nag waaw ñun nag sama plateau moom foog ngay waxi tur quoi di la pousser ba wax tur loolu jaaduwut. waaw ñu mel noonu waruñoo pousser borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy xamalatu ilmi rasulillah xam-xam yeneen bay saasaam ñi ko doon waruñoo doxale ñeneen waaw waaw warul la wàcc sa trajectoire parce que plateau bi wax nañu lii nit ñi nangam nangam nañ wax lu leen neex yàgg naa koo wax ca siira baak yooyu borom xam-xam da war a tegu nekk les épaules la tête entre tes épaules waaw jublu ci yoonu alquran ak sunna kenn du la ci dévier ak lu la waaye mën a wax baaje baaje mën a nga rester doo tànge ci yoon wi waaw da ngeen a mën a gaar waale nangam mën a la sëñ bi tey nga maa bañ a <laughs> tuumaal waay am nga alquran dama lay laaj ñaata yéeféer ñoo doon dund ak yonent bi alayhi salaam ñaata lañ tudd ci alquran comme niñ ko waxee léegi. te pourtant am na aaya yoo xam ne boroom tafsir yëpp dañ naan diw lay wax te pourtant boroom bi tuddul tur kenn kese la tudd Abu Lahab waaw waaw kallaa la in lam yantahi la nasfa'an bin naasiya naasiyatin kaadibatin xaati'a falyad'u naadiya sanad'u az-zabaaniya kallaa laa tuti'hu wasjud waqtarib kooku mooy kan abu lahab abu jahlin la te pourtant boroom bi tudd ko inna shajarata zaqqumi ta'amul asim al asim boobu mooy kan abu jahlin la pourtant boroom bi tuddul turam ainsi de suite ci de suite yow ngay ñëw caaxaankat hein di wax naan euh, voilà wala ñàkk xam léeg-léeg sax du caaxaankat mais daa xamul voilà moom xamul ne lii mooy teggin daje naa jiir nag boroom xam-xam yi dala invité plateau boo ñëwee xamal ko lan mooy teg ginu xam-xam ok xam-xamu diine daa am ay déontologie boo xam ne moo gën a tawe bépp déontologie buñ lay woowee fu ne laajte bii borom bee ko teg jaareel ko ci yonentam alayhi salaatu wasalaam boobu niroowul ak bu keneen def waaw te loolu nag waroo cee wàcc parce que ñoom diw ak daa ñoom fa ñu nekk ñoom xamuñu yooyu yaa leen ko war a xamal. waaw tey tudd ay tur noonu amul solo Allahu akbar mu ne kon kooku bi mu leen laajee nag kan moo doon def lool ñu ne ko Ibn Mas'ud de mooy ki gaawe eh, di gaawe julli waaw leneen tamit li nga xamante ne liñ ciy jànge mooy eh, ñàkk jaxasoo entre góor ñi jigéen ñi di wéet boog góor ak jigéen pourtant Sayyidatu Aisha sànq ñu la wax ne borom bi moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam da annabi moo gën a ci way ngëm yàlla yi te te ay soxnaam ay seeni nday lañu waaye nday yooyu ndayu sharaf la ñu yonent bi alayhi salaatu salaam nekk bàyyi ñëpp ci la xiccaale ay soxnaam nekk ndayu ñëpp waaye tekkiwul ne ki nga xam ne étranger la ci sayyidatu Aisha wala sayyidatu Hafsa wala sayyidatu bint Jahsh moom muy wéet ak moom déedéet loolu amu ci droit loolu amu ci droit di wéet ak ibn Zubayr Urwa nga xam ne yaayam mooy magu sayyidatu Aisha di Hafsa bint Abi Bakr sayyidina Abu euh, kooku mën naa wéet ak moom parce que code la sayyidatu euh, al-Qasim sayyidina al-Qasim ibn ibn Muhammad kooku sayyidatu Aisha bàjjanam la ndax magu baay baayam la baayam di Muhammad ibn Abi Bakr sayyidatu Aisha bint Abi Bakr kooku mën nañu wéet kantaa ñeneen ñi nga xam ne amuñu lien boobu ak ñi nga xam ne bokkuñoo moom nàmp ñooñu mënuñu di wéet ak moom moo tax Masruq li mu doon jege sayyidatu Aisha yëpp déggoo dane Atiya la la wax dan Abu Atiya daxaltu ana wa waaw ndax yeneen tuwaay saa saa moo xaraamal góor jigéen di wéet koo xam ne daganal tawuñ mu ne bu ñu wéetee seytaane moo leen di ñetteel waaw wéet gi kese yéen dóor a ji yéen kese bu daganantewul def ngeen yéen a ngi ci lu xaram kanta ndax dee dépassé ngeen dara def leneen ak lool lool yoonu sariya wu ci lim la wax mooy yow def nga lu xaraam bi si saasi waaw moo tax ñun yii wax naa la boo koy far di wax léegi gars yi dañu naan saa xanaa extraterrestre la ma ne leen duma extraterrestre dañ kay dañoo nekk jamono joo xam ne asbaha almaarufu munkara waliyaadu billah wa asbaha almunkar maarufa li nga xam ne moom lañ xamoon mu yiw moo soppale ci ñu bari ci bëtu ñu bari nekk loo xam ne lu ñu bañ la lu ñaaw la la ñaaw nag ñu far ko rafetlu daal di ne loolu mooy li naais mooy li jaar yoon tawul wallahi laysa bi naais waaw <laughs> non loolu moom mënu la <laughs> képp ko la ko wax dalay dalay wax waxi caaxaan parce que moo siiw parce que ñu bareen koy def non non mbir mi du noonu waaw loolu euh, euh, euh, du loolu xanaa borom bi waxul woon qul laa yastawi alxabiis wa tayyib walaw a'jabaka kasratu alxabiis fattaqu allah ya ulil albaab la'allakum tuflihun borom bi noonu waxal yow yonent saa saa waxal laa yastawi wa tayyib ak mba lu al xabiis lu ñaaw lu bon te wa tayyib ak li nga xam dafa teey ñaar yooyu manuñoo yem mukk walaw ajabaka même bu doon da laa yéem kasratul xabiis bari mbon nu mon law siiw du mu man di doon ma ne mag yiiw ak mbaax waaw que léegi moom loolu mooy tendance wéetante yi góor ñee jigéen ñi moo tax lu ci jur ay musiba kese ay musiba ndax lu yonent bale saa saa wax moom la yàlla yónni kam alaa yàlla mu man xalaq ana moo gën a xam ki bind ku dul borom bi moo gën a xam ay jaamam mu wax lii ñun ñu wax leneen walla iyaadu billaah di permettre suñu bopp naan noo man moom mën naa retenir sama bopp ndaw si jàpp ne noo man moom yu suufee du ma def waaye man naa yéeg baax na jàll bi man mais boo maywul iblis ak leen di xaar aux aguets wal iyaazu billah ndax moo leen ñetteel te li mu bëgg mooy yàq seen diggante te ni mu koy yàq mooy joon joogu ju xaraam ci bépp façon daal di xew kon nag loolu nañ ci bàyyi xel te bañ koo doyadal te loolu lu am am solo la moo tax nga gis xattaa ñii te bu dee nit ñii respecté wuñu yooyu ku koy respecté soxna ci yeneen bi alayhi salaam ay taalibeem Masruq mu màgg mi di taalibe tamit ibn Mas'ud ak ñoom ibn euh, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anil jami' bi muy dugg ci Sayyidatu Aisha dafa ànd ak Abu Atiya ñu nekk ñaar waaw <laughs> waaw te loolu euh, mooy li nga xamante ne nii euh, mooy li nga xamante ne moo xewoon Hisham gisoon nañ Hisham keroog ibn Amr <laughs> moom euh, tamit noonu la defoon li nga xamante ne nii euh, ci la jóge ne euh, <laughs> daal jaay ay ay ay ay lépp ay bagaasam waaw ne day xare ji ci yoonu yàlla ñëw Medina dajeek ay saxaaba ñu daal di koy tere doo Ibnu Abbaas après moom lu mu koy laaj ci witar yoneen saa saa ne est-ce duma la tegtal ku gën xam mu ne ko kan la mu ne Aisha allah allah waaw ah. allah allah mu ne ko kooku mooy Aisha waaw ah. kooku mooy Aisha bint Siddiq radiyallahu <coughs> anhuma wa ardaahuma keroog nee na bi may dem waayow <laughs> Euh, damaa dem seet sama benn mbokku taalibe na ko hé eh, bi ma Ibn Abbas ne kaay ma tegtal la ci moom euh, bi may dem damaa seet sama benn mbokku taalibe ansaar yi la muy dëkkatuloon Medina waaw daal di ko ne kaay ànd ak man ñu dem ci Aysa a naan ma eh, non man Aysa du ma dem ci moom parce que damaa waxoon ak moom déglu ma man daal sawaay ma ne ko ma ne nga ànd ak man laa wax waaw mu jóg ànd ak moom. waaw ci la ko loolu laaj bi taru yonent bi alayhi salaam waaw comme ni ñu ko fi romb gisati ko gisati ko mooy gis nga noonu ñu doon mel nga am ne bu ñu waree dem ci yaa Aisha radiyallahu anha ñu ànd ak kenn wala kenn soxnaa yonent bi alayhi salaam ñu ànd ak kenn loolu mooy teggin te ñoo ñoo raw nit ñooy modèle yi ñun ñu ne dinañu baax tegu fañ tegu woon ba pare du ñu tënku ci loolu walla iyaazu billah ñu ngi nax suñu bopp bokk na leneen ñu ciy jàng eh, ñaari euh, borom xam-xam bu ñu wutee ci masala bu ñu màgg-màgg li leen di départager du bon nañu xool nangam il faut mu am ak tierce personne leneen loo xamante ne moo leen mën a départager mënula toog rek waaye diw mooy diw déedéet parce que ñoom ñëpp yeneen tubaab saa saa ma waaw waaye il faut ñu mën a dellu ci source bi. te nañ ciy delloo mooy ñu xool koo xamante ni am na loolee te xam na ko bu baax muy ku mel ni sati sayyidatu eh, eh, Aisha eh, radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Allahu akbar kon loolu mooy day dëppoog li nga xam ne moom la kii doon wax borom bi tabaaraka wa ta'ala ne bu bu ngeen wutee ci mbir alquran doon wax naan bu ngeen wutee ci mbir farudduha na ngeen ko delloo ci masala na ngeen ko delloo ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy li gaaduwaa ah. waaw mais ku nekk di deme sa bopp lii moom lañ def waaw ñu ñëwee dañu ne way xaaral ñu dem ci sayyidatu Aisha mën nañ leen ah, mën nañoo leeral waaw te tamit mu nekk bañ a laaj laaju ëppalante waaw waaw <laughs> waaw mu bañ a nekk laaju ëppalanteeg alors tey ñu dee tey mu xam tey ñu xam noo kii waay yow waay tey mu neex déedéet waroo waxe noonu waroo nekk benn fumiste benn waaba jiiba boo xamante ni nii buy taxawaalu la waaw kon loolu mooy li am solo fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir waaw bu dee ne da ngeen a ci dara daal delloo leen ko ci yàlla nu ngeen ko ci delloo téeréem bi delloo ci retibale saa mooy téeréem yàlla bi ak sunnaam voilà ndéem nekk ngeen way ngëm yàlla te ñii noonu lañ doxale teggin ñi mat waaw waaw ñuy gis tamit Sayyidatu Aisha biñ ko bi mu waxee bañ ne ko Abdallah neewul kanta beneen Abdallah dañoo ñaari Abdallah Abdallah ibn Qays mo Abu Musa Abdallah ibn Mas'ud mo ci neewul Abu Musa lim def tegu ko fenn nangam ak nangam parce xam ne ne ko man na am ta'wil bu comme niñ la wax ne amaana mu dëppook loolu mu gisoon yeneen saa sam defoon lool mu daal di woon doy loo loolu voilà loolu lu mën a nekk la mooy loolu lu mën a nekk la wallahu ta'ala a'lam waaw te tamit dañ ci xam ne li am solo mooy li yonent bay saa doon def waaw loolu mooy li nga xam ne mooy lépp solo waaw te taalibu bu nekk nag daa war a aspiré wu ci loolu mooy daa war a nekk koo xam ne moom li ko pël solo mooy naka la yonent bay saa doon def moo tax nga gis yow abul minhal bi nga xamante ne Sayyaar ibn salaama bi nga xam ne moom la doon laaj eh, eh, kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatawadda naka la yonent bay saa saam doon jàppe naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli al maktuba ñoom Abu Barza taalibe yi dig leen laaj yu mel lan la yonent bay saa saam waxtu yi nan la leen doon jullee yooyu mooy ëpp solo mais nekkul naka lu ko Serigne diw ak nu Serigne diw màgg màgg parce que du kooku lañ ñu royloo waaw te boo royee yonent bay saa képp ku baax mu ngi ci biir waaw alors que man ngaa roy képp baax fekk moom li mu def am na benn tarxiis bu ci ne. bu boobaa nga tarxiis ki nga xam ne nag du tarxiis mukk yàllaa ko garanti muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam kooku nag roy kookee day gën a ràññeeku ci roy keneen waaw léegi nag loolu mooy li am solo te loolu moo indi woon te abine ñu àgg fa ñu àgg ñu ni tam noonu lañ war a mel waaw ki ñu teg suñu bët moo war a nekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu gaay lu nit ñu yàlla yi baax baax baax ma ne sawaay say ambition dafa war a gën a yëkkatiku ci kaw ñépp